di wax ci laayaab juróom-ñaar fukk bi ak ñaar mu ne wa qaalat waxoon nañ la ñoom dañuy njaxas li nga xamante ne mooy dëgg di ko nax jaxase li nga xamante ne nii di ko jaxase neen bay nëb di nëbb dëgg te ñoo gën a xam ni nga xam ne noonu la demee ngir nit ñi rek dawloo nit ñi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu bañ koo gëm léegi nag nan lañ koy defee moom la boroom bi tabaaraka wa taala di ñu nettali fii mu ne wa qaalat ci la waxe taaifatun benn mbooloo min ahlil kitaabi ci ñi nga xamante ne ñoom lañ joxoon téere fii nag yahuud yi lay wax nii ñoom ñi nga xam ne daanaka ñoo new ñoo fa newoon medinatul munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam ci waa ahlul kitaab yahuud yi kese fa newoon chrétien yi ñoom dañ doon jóge ay najraan ak yooyu ak ay Éthiopie di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sinon moom bu dee ñëm dëkkaloon Medina gisoon nañ leen ñu gisoon nañ ci saar bii ñëm ci mujjee jële muy waa banu ñam mooy moo ñëm ci njëkk jële waaye saar bi moom la tudd muy waa banu Qaynuqa waaye gisoon nañ lu jiitu waa banu Nadir ak waa banu Qurayza minal yahuudi léegi nag benn mbooloo nag ci ñoom naan aminu waay waay gëm leen stratégie lañ teg benn pexe ngir ngir nit ñi bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo pexe moom mooy lan mooy waqaalan mu wax taifatun benn mbooloo min ahlil kitaabi ci ñuñ joxoon téere ci yahuud yi naan lan di waxante seen biir nag di wikkloo naan aminu gëm leen billadi unzila ci li nga xam ne moom lañ wàcce ala alladina amanu ci ñi nga xam ne nee na ñaa yéey moom lañ wàcce ci ñii ne dañoo gëm yonent bi alhamdulillah alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhum muy saxaaba yi daal liñ gëm yéen gëm leen ko wajhan nahaari njàlbeenu bëccëg gi walla yéen daal bu subaa na ngeen gëm wane ne gëm ngeen ba yëgal ko waa Medina wax ko ñu médiatiser ko ne ah ñoom rabbin diw yo ñoom Yohana wala ñoomin Yerusalem ñoomin mika mixaayil ñii ñëpp daal dinañuy dugg ci diine ji léegi nag bu ngeen ko defee nag ba ñépp yëg ne dugg ngeen ci lislaam wakfuru axira balaa gis nga bu bu bu bu bés bi jeex rek ca na ngeen na ngeen weddi voilà bu ko defee bu ngeen weddee loolu nag day baax laallahum bu ko defee yarji'una ñi ko jot a gëm daal di génn ci diine ji nag ne ah parce que yahud yi te ñàkk ñàkk ki ñaan day saat bañ gisee mu woote de dañoo bàyyi li nga xam ne moom lañ ne woon muy yahudiya gi muy judaïsme gi lañ bàyyi fee teg ko ndax nekk yi denee na yonent la ñu dugg nag ci biir bañ fa duggee génnaat ñoom ñoo ko xam loolu stratégie boobu xam nga loolu nit ñu bari loolu la ñuy wax naan diw moom xam na voilà bu duggee ci benn mbir nag ba génn ci ba pare di dénoncer affaire boobu ginnaaw gi après dañu naan ah kon de moom kii manul lu ñuy wax lu dul ne dëgg la tax nag nit ñi doon a dugg te dëgëruñ ñu daal di génn ci ña ña ci wëggoon a dugg ñoom ñu bañ cee dugg parce que ah diwala gi na xam te duggoon na ci gis na ci ay musiba moo tax mu génnaat loolu la ñuy def xam nga li stratégie bi yahud yi am na ñoo xam ne ba léegi ci jullit ñu loolu la ñuy def voilà wal iyaadu billah mais c'est c'est extrêmement grave mooy dañuy ñëw nekkoon ci benn affaire boo xam ne ñoom jamono fañ ci newoon baaxul voilà moo xam ab tariixa la wala lu mu nekk ñoo xam ne caaxaan kese lañ nee woon wuuteeg la nga xam ne ña ko sampoon wala ko ko sampoon lam nee woon muy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nit ki sax mooy ba mu ciy dugg tegul stratégie mais bu mu génnee mooy ba mu génnee après muy dénoncer lool dëgg la mën naa dénoncer ne li mu doon jéebaane la nga xam ne moom la gis ca biir muy yoo xam ne ay bidaa yu yées yoo xam ne moom la ñoo ñu nekkee loolu moom am na ci droit waaye kanta bëgg cee généraliser jël lu naw loolu yow sa expérience bopp nga ne léegi ñépp ñoo xamante ni ci lii la ñu nekk dañoo nekk ci yoon yii mooy loolu day wane ne baaxul loolu nag moom yaa ngi def li nga xam ne bokk na ci li nga xamante ne lenn ci xalaatu yahuud yi la te loolu nekkul loo xam ne mooy luñ gërëm mooy nit booy wax da ngay nekk koo xam ne da ngay sincère neel man daal li ma ci xam li ma ci duggee la ma ci xam lii roog lii lañ doon doxale kon nag man xam naa ne ñooñ baaxul kantaa ñépp nii lañ mel wallahu alam lala kooku mooy ki nga xam ne loolu ku ne am nga sañ-sañ def ko te boo ko defee yaa ngi ci yoon laa wax voilà loolu mooy li nga xam ne mooy yoon de wallahu ta'ala alam mu ne wala tuuminu ñoom yahud yooyu ba pare ñuy wax si ba léegi seen biir naan wala tuuminu te bu leen gëm de illaa li man ittaba'a diinakum bu leen gëm daal lu dul ku nangoo topp yéen seen doxalin seen tëralin seen dundin wii ku leen gëmalul ku dakkoorul que ne yéen li ngeen nekk lu baax ak yéen bu leen ko dakkooral te bu leen ko gëmal dara lu lu mu fi indi mooy yonent mi alayhi salaatu wassalaam nii comme que gëmuñu ñoom li nga xam ne mooy yahudiya gi ñu nekk di ko doxale nii kon ñun bu ñu gëm li mu fi indi qul suñu boroom ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax leen ne inna hudallahi huwal huda innal huda hudallah ne leen dëgg-dëgg njub gi nga xam ne moom ngeen di woote ne ci ngeen ne mooy hudallah mooy njubug boroom bi tabaaraka wa taala kon wax leen ne leen njub dëgg-dëgg njub hudallah mooy njubug yàlla ba pare nag yahuud yi di continuer lii borom bi jumla i'tiradu yàlla mooy bi ñuy wax seeni wax ci la dugal ne njub gi moom njubug yàlla lii mooy benn wax la ci waxu boroom xam-xam yi ni ñuy firee laaya bi sinon am na yeneen mais dañ ciy doyloo bii rek ba pare ñoom ñu naan ay yuta ahadun mooy bu leen d'accord ne boroom bi jox na am na kenn koo xamante ne nii ci mbindeef yi ku ñu jox misla ma utiitum lu mel ni yéen liñ leen jox tawraat ji leen jox bu leen d'accord mukk kenn di bu leen d'accord kenn di di naan moom jox nañ ko lu mel ni sax yéen liñ leen jox aw yu xaajuukum wala ñuy dàgg sante yéen inda rabbikum fa seen borom bu leen ko d'accord bu leen d'accord ne kenn am na place am na loo xamante ne jagle bu ko borom bi defal bu mel ni yéen yahuud yi qul suñu borom ne wax leen ne innal fadla dëgg-dëgg ngëneel bi yadillaahi lépp yi ngëneel mu ngi ci loxol borom bi tabaaraka wa yutiihi moo koy jox man yashaa'u ku ko soob wallahu te borom bi tabaaraka wa taala waasi'un alim mooy ki nga xam ne moo yaatu léppam ali mooy ki nga xam ne moo peeg lépp moo xam lépp yaxtas moom moom nag mooy jagleel bi rahmatihi ci yërmandeem gu rëy gi man yashaa'u ku ko soob te loolu moom la jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa ak waa ahlul islaam waa ahlu ummati seydina muhammad salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ñoom la joxu te borom dee jox lu ko neex wallahu te borom bi zul fadlil azim mooy borom gëneel gu màgg gi mu ne wa min ahlil kitaab yi mu ne nag kaay ma wax la gis nga yahuud yi noonu doon di wax yii nii kaay mu wax la ñoom ni ñu mel en général ngir lii day dëppoo liñ doon wax sànq day day dellu ci li nga xam ne moom lañ doon wax sànq naan nit da ngay franc boo newee fenn da ngay sincère boo newee fenn ci bërëb nga nekk foofu fële am ñoo xamante ne li nga fay yow la nga ci am expérience ba nga am la ñuy doxal baaxul bu la neexee nga ne loolu baaxul waaye bëgg koo généraliser ci ñépp déedéet xoola loolu lañu alquran di jàngal fii mu ne wa min ahlil kitaabi am na ci ñi nga xamante ne nii ñoom lañ joxoon téere ci yahud yi surtout ñoom ñii man ñoom ñiy dund ak yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam fii ci Medina am na ci ñoom ñoo xamante ne nii man inta man hu bi qintaar mooy ne gis nga boo ñëwee daal di koy wóolu daal di koy àll bi qintaarin alal ju baree baree bare xam nga qintaar waxoon nañu ñenn ñi nee nañ mën nañ koo takk ñenn ñi noonu kenn du ko takk parce que def mooy alal ju bari rek ju baree gàññ gàññaaral yu addi ilay mu ne am na koo xam ne ci ñoom am na ñoo xam ne ci ñoom boo leen joxoon alal ju bari lu mu bari bari bari bari bés bu ñu bu ñu la fay jotee wala nga dénkoon leen ko wóolu leen daal lay leen dénk sa alal même bu dee alal ju dul jeex la dinañ la ko delloo yu addihi ilayk dinañ la ko delloo waaye wa minhum waaye am na ci ñoom te ñooñ moo ñëpp ci ñoom man koo xamante ne nii inta manhu bi dinaar cëy boo ko wóoloo ba daal di koy jox am am li nga xamante ne nii ak kóolute ci moom ba dénk ko sa alal waxuma la tintaar de non waxul yu bari benn diinaar kese benn un seul diinaar diinaar benn nga xamante ne nii benn diinaar instant bi mooy équivalent ay deux cent et quelque wala ay quatre cent et quelque euros lay doon mais benn pièce en or la doon doon mu ne benn boobu rek comme ñu ne woon boo ko jëloon dénk ko benn dërëm laa yu addihi ilayk mooy doo ko du la ko delloo mukk nooy da da lay dawloo quoi parce que lan illaa lu dul kañ la la koy jox maa dumta alayhi qaa'ima mooy yow doo deñ di taxaw di ko laaj di ko réclamer langal ko ko waa li gaa yi wax topp ko rek fu saa boo ko gisee ak foo kiiwee dajeek moom delloo ma sama xaalis bi delloo ma loolu ba ba après mu ragal nag nit ñi boo perf mooy notoriété ak tamit aw wayam ñaaw quoi ndax fu fu fu mu romb rek fu mu dajeeg waa ji ñépp di ko xamal loolu loolooy tax ñu delloo la ko voilà maa dumta alayhi qaima dina duñ la ko delloo fekk yow de nekkoo di taxaw di leen ko réclamer di leen ko laaj fu ne léegi nag borom bi bëgg ñoo xamal mais lii lan moo tax mu xamal ñu ne lii état d'esprit la mooy ab looy loo xam ne moom lañ jàpp ci seen bopp gëm ko mooy lan mooy lii maa mooy lan zalika boo gisee ki ñu ëpp ci ñoom mel nii même bu dee wax na la am na ci ñoom ñoo xam ne boo leen joxoon alal ju gàññi gàññaaral dénk leen ko dinañ la ko delloo quand même mais ñi ëpp ci ñoom meluñ noonu boo leen joxoon ab dërëm benn diinaar duñ la ko jox foog nga topp leen di leen ko laaj léegi nag lan moo tax mu ne zalika lii boo gisee lii bi annahum ndax ñoom xaalu ñoom yahuud yi ëpp ci ñoom dañu naan laysa alayna laysa alayna fil ummiyina sabil ñun daal amuñu benn amul benn problème ci ñi nga xamante ni ñooy ummiyuna yi mooy jullit ñi dañuy wax comme que ñoom surtout ñoom dañoo nekk comme li yonente mi alayhi salaatu salaam wax ne nahnu ummatun ummiya ñun dañoo nekk xeet woo xamante ne nii mooy ci cosaan nekku ñoom ñoo xam ne dañoo mënoon di jàng ko liir voilà loolu noonu ñoom nag ñu ne ñoo ñun amuñu ci ñoom benn yoon ah, ah. garaawu na amul benn bàkkaar lépp lu ñu leen def amul dara bu ñu leen defee lu dul noonu garaawu na wa yaquluuna ba pare ñu teg ci naan alallahi ñuy waxal ci kaw naan nag parce que dañ ne lii yàllaa leen koo xamal te moo leen may jagle yooyu que ne ñoom képp ku gëmul li ñu gëm ñoom de toute façon ñoom lu ñu la def. ñàkk nga grawul même bu dee du lu baax ci bëtu ñeneen ñi grawul ah parce que ñoo am nañ ci droit wa yaqulu nañuy wax alallahi ci yàlla di ko duural naan moo leen may loolu di ko naral wahum alkadiba li nga xam ne nar la wahum na ñoom ya'lamun xam nañu dëgg-dëgg que ne ñii waxuñu dëgg que ne fan la leen borom bi ne yéen yéenay diw ba moo tax man ngeen di tooñ nit ñi di lekk alalu nit ñi te dara du leen ci fekk parce que yéen yéenay moo tax ñu doon wax nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ñun ñooy doomu yàlla yi ñooy soppee bi suñu borom ne waxuñu dëgg fa li ma laaj leen ne leen kon lu tax mu leen di mbugal ndax xanaa kay borom bi du mbugal ay soppeem kon nag lii la état d'esprit bii ba léegi moom lañu yor mooy ne jàppuñu ne moo tax ñu naan ay ñun ñooy les kii élus voilà mooy les les enfants d'élus ñun la borom bi daal di fal ci kaw monde bi yépp ñoo fee moo tax jàppuñu kenn nawle que ni ku dul ñoom manoo baax wala manu ñoom pour ñoom buñ jox de yow de toute façon yow yaa war a ñàkk quoi waaw bu dee ay tooñ ak yooyu même dans le plan de la justice yow bu dee ñoom dañoo rey kenn koo xam ne bokkul ci ñoom ak kenn rey ci ñoom waru la bokk quoi parce que ñoom laysa lahum ala al ummiyina sabil ku dul ñoom rek fii sa fil fil ummiyina sabil amul benn yoon grawul suñu borom ne balaa ah kay man aw faa képp koo xam ne matal na bi ahdihi ci pacte ba mu jëloon ak boroom mam mooy jaamu ko te wéetal ko wattaqa mu ragal boroom bi ci bor jaamam yii bañ leen di tooñ fa inna allah na yëg ne boroom bi laa yuhibbu inna allah fa inna allah boroom bi yuhibbu sopp na almuttaqiina ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla wallahu ta'ala a'lam